يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الباب الثلاثمائة واثنان وسبعون baabu bayaani maa a'adda allahu ta'ala lil mu'miniina fil janna kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent soixante onze nekkoon baabul istighfar ci kitaabul istighfar bi hadith bi mu mujjoon gis moo doon mille huit cent soixante-dix-neuf al imaamu rahimahullah mu nañu woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala yaa ma'shara an-nisaa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfaar alhamdulillah min al-istighfaar walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu jëlal nag chapitre bu mujj ci Riyaadus Saalihiin ci téere bi complètement mooy chapitre mujj kitaabu al istighfar bii ñu nekk waaye mooy mooy le dernier boo ko jeexalee buñ ko jeexalee moom mooy pare nañ ci téere bi moom takk <laughs> walilahi wal minna mooy riyaad bi moom mu nekk beneen mbir boo xam ne moom euh, lu ñuy fàttale ku lay doon waaye du lu ñuy naan bi ci tegu mooy nàngam insha allah muy chapitre trois cent soixante-douze mu ne baabu baabu buntu bayaani leeral maa la nga xam ne baabu chapitre bayaani leeral maa li nga xam ne ahaddallahu borom bi daal dina koy waajal ta'ala li nga xam ne moo kawe lil mu'minina way ngëm yàlla yi ko gëm góor ak jigéen jinneeg nit ak jinne fil jannati ca àjjana mooy loolu la jeexale bunt bi la jeexale téere Riyâdou Sâlihîne ñim jeexale téere Riyâdou Sâlihîne waaw <laughs> ndax nag mooy il est tool yi bu ñu ci ne mooy nit ñu sell ñi li ñu nekk borom bi ci xikmaam la def ne képp koo xam ne jaamu nga ko dina la teral waaw comme niñ koy gise ci aay yi muy indi fii loolu la borom bi def képp koo xamante ne nii jaamu nga ko hein borom bi dina la teral insha allahu taala waaw allahu akbar allah allah <laughs> waaw <laughs> hein al imam daal di indi kii bi ne di leeral waaye waay saalihuuna yii nii te ñooy mu'minuuna yii la nga xam ne moom la leen seen boroom bi nga xam ne moom rek lañ doon jaamu boolewuñ ko keneen li nga xam ne moom la leen doon dikk allahu akbar léegi mu indi tàmbali wàllu wu njëkk wi waaw mu indi wàll wu njëkk wi bi nga xamante ne nii euh, bon ci wàllu kii la euh, wàllu hadis yi non aay ndax bul fàtte ne toolu ñu ñu sell ñu loolu la alquran sunna mooy ndox mi nga xamante ne moo leen teeral ci fii nga xam ne moom la imaam bëgg leeral muy li leen yàlla dig mi nga xam ne moom la leen di waajal ngir teral leen ëllëg ja'alana allahu minhum amin yal nañu borom bi tabaraka wa taala boole ci ñoom léegi kon muy tàmbale fu njëkk bi mu ne qaala allahu taala innal muttaqiina fi jannatin wa uyuun udxuluha bi salaamin aaminiin wa naza'naa maa fii suduurihim min ghillin ixwaanan alaa sururin mutaqaabiliin laa yamassuhum fiihaa nasabun wa maa hum minhaa bimukhrajiin. Allah. Suuratul Hijr aaya 45 ba 48 borom bi daa def ne tey la àjjuma. te àjjuma ji ñu nekk nii nga xam ne mu tombeeg li nga xam ne mooy le vingt-deux shawwal ci weeru kori mille quatre cent quarante-sept tombeeg li nga xam ne mooy le dix avril deux mille vingt-six dafa tombe ci tafsir allégé yooyu ñuy partager àjjuma ju jot ci koor gi bés bu nekk la ah ñu tàmbale ko depuis Covid ba la <laughs> alhamdulillah fiñ ci yem tey aaye yi aaye bii nii aaya bii nii gis nañ ko tey te sax ci lañ yem waaw <laughs> ah, ci lañu yem ñetti fichier yu ndaw yi ñuy dugal par fichier de lu mu bari bari douze minutes dix onze douze entre foofu lay lay tourner bu mujj bi aaya bii lañ yem lañ yem tey <laughs> allahu akbar waaw dara du ci asaar de <laughs> borom bee def lu ko neex waaw ah, yal nañu ci boole dëppaale ñu ñu bokk ci ñi kon mu ne qaala allahu taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegudde nee na innal muttaqiin innal muttaqiina way teet yàlla yi waaw ñi nga xam ne ñoo teet seen borom ci lépp waaw lépp lu ñuy dugg wala bala cee dugg seen borom lañuy ñuy ci lépp waaw du ñu def par asalo déet borom bi d'abord waaw di muraqabanteeg seen boroom ba mooy tax ñuy làmboog ay ndigalam seen kem kàttan di sori ay terem seen kem kàttan te yàlla tax mu ne ñooñee fii jannatin wa uyun <laughs> ñu ngi ci biir ay ajjana ak ay sewnde ay dex yoo xamante ne ñooy arrosé àjjana yoo yële waaw ñooy daw ca biir àjjana yoo yële waaw borom bi ah waaw ñu ngi fii waaye àjjana bu ñëwee yowmal qiyaam foofu laa leen di dugal waaye fii ci seen xol ah ñu ngi koy. tàmbalee dund fii jannaatin ñu ngi ci ay aljana wa uyun ak ay ndox yuy daw waaw ñun newuñ ci riyaad non <laughs> lu imaam tudde mi mi riyaadu saalihiin saalihuuna yi fii ci kaw suuf fuñ nekk riyaad yooyu riyaad mooy nan riyaad mooy janna mooy mooy pluriel rawda rawda mooy aljanna <laughs> kon fii ci kaw suuf sax ñu ngi fii jannaatin ñu ngi ci ajjana wa uyun uyun yooyu ñooy la mais mooy alquran ak sunna du nee la dam depuis tàmbali ba toolu nit ñu sell ñi li nga xam ne moo leen di suuxat te du dakkale ko ñoom mooy ndoxu alquran ak sunna yeneen yépp ci ñoom lañ dékkule woo fii jannatin wa uyun waaye nag innal muttaqiina way teeg seen yàlla fii jannatin bu ñëwee fii ba ma fay leen fii ci alaaxira ci ay ja ay ajjana dugal ak ay uyun ay sawda ay dex ay fulow xamante ne yu xéewal bu ñëwee malaaka yi naan leen udxuluha bi salaamin aminin waaw udxuluha bienvenue à vous entrez dugg si leen dugg leen ajjana dugg leen bi salaamin ci jàmm aminiina nekk ñoo xam ne dañuy nekk ci kóolute ñu ñu ñu waaw waaw mu ne wana saa naate dinañu xëcc dindi bala ñu faa dugg la maa la nga xam ne nekk na fii sudurihim te seen dënn ya min xel ci ak ñëkk-ñëkk gu ñu amalante woon boo xam ne du ñàkk ci nit ñi ñu koy amalante borom bi setal leen ci bañ set wicc wicc wicc wicc wicc kenn du jàppal sa moroom dara allahu akbar kenn sa moroom dara lu dul jàmm la nga xam ne ci kaw suuf ba ñuy dund fii loolu mën na am see jullit seen xol yi am loo jàppal diw moom mu jàppal la la waaw loolu boroom bi nee xeet yooyu yëpp laay setal ci seen xol yi waaw wa nazana ma fi sudurihim min ghil ñu nekk ay mbokk kese yu weex tall ci mbokkoo set wecc ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene sa moroom te lool fii lañ ko tàmbalee mais addina boo fi nekkee am na léeg-léeg yuy dox seen diggante même bu dee soppante ngeen ay mbokk ngeen loolu lépp lay dindi waaw ala sururin borom bi nee ma teg leen ci ay lal yu wurus mutaqaabiliin ñu nga jàkkaarloo waaw kenn du wan sa moroom gannaaw bu ñuy waxtaan allahu akbar du ñu wanante gannaaw wa tourné wante le dos déedéet allahu akbar nga xam ne ku nekk day nekk sa kër ajjana da nekk boo bëggee waxtaan ak diw ngeen di jàkkaarloo nii di waxtaan Allahu akbar waaw loolu moom moo raw suñu whatsapp yeeg ak yi nga xam ne ñooy xewi ci biir jamono nga xam ne danga naan nii rek di gis ak di gis ka ngay waxal <laughs> waaw yii wa ko raw fuuf waaw Allahu akbar mutaqaabiliin allahu akbar ah aaya bi imam ibn abbas ne nit ñi bu njëkkee dugg bu ñuy dugg ñuy njëkk dugg àjjana nit ñi bu ñuy dugg àjjana dañ leen di defal ñaari bëti ndox ñu naan ci benn bi borom bi dindi lépp lu nekk ci seen xol ci xil la ak ñëkk ñëkk gu ñu mën a jàppalante ginnaaw bi ñu dugg ci beneen bëti ndox daal di ciy sangu seen yaram ya daal di set wecc seen xar kanam ya leer naññ waaw muy daw ci seen xar kanam ya ku leen gis xam ne ndaataa tëllëx ay bànneex bànneex gi ñu nekk allahu akbar xaw du yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent saa saa waxoon nañu képp ku ci naan dootoo mar te day dindi waale lépp li nga xamante ni loolu yi imam ñoom baa si wax nii mooy xaw du yonent bi alayhi salaatu wa bi nga xam ne yenn ci aasaar yi boo seen xadiis yi day mel ni avant la yenn yi après la waaw moo tax boroom xam-xam yi keroog taxawuñ ci bi ñuy wax xawdu bi bi yeneen saa tam di wax ci ci ci xadiisul shafaa mais xam naa dañ ci wax lii rek mooy yenn xadiis yi day ware ne avant lañ ciy naan parce que ñi nga xam ne gisoon nañ fii ci riyaad bi inna ummati yud'awna yawmal qiyaamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu min athari al-wudu waaw minkum an yutila ghurratahu falyaf'al hadis boobu ci baabu fadl al-wudu hadis mille vingt quatre yonent bi saa saa hadis boobu gisoon nañ taxriij bi gisoon nañ ne hadis boobu hadis bu gudd la woon tàmbalewul waaw parce que yonent bay saa saa mooy bi muy wax ne wax ak saxaaba yi biñ demee ci almeer yi mu naan mu naan sopp naa gis samay mbokk ñu ne ko duñ suñooy mbokk ñun duñ samay mbokk mu ne ah, ah waaye yéen samay saxaaba surtout ngeen waaw samay mbokk mooy ñi nga xamante ne nii ixwaan yi anni ra'aytu ixwaan allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam moo taxit nañ ko na na nañu dëggu nag ci kenn nekk ne ay jullit waaw yal nañu ko yàlla may yeneen saa salaam xemmem ne akat neexoon ma gisoon sama mbokk ya saaba yi ne ko waaw ñun duñ say mbokk mu ne ah kay waaye yéen surtout samay saxaaba nga waaw waaye saxaaba ngeen surtout samay saxaaba ngeen surtout samay saxaaba ngeen voilà léegi mu ne waaye sama mbokk yi may wax yi ma tax may wax nii du yéen parce que yéen gis naa leen <laughs> waaw waaye mooy ñi nga xam ne ñoo may gëm te ma suñu maa gis ñii ñëw sama ginnaaw di ma gëm te ma suñu maa gis saxaaba yi ne ko radiyallahu anhu waaye yeneen saa saa nan ngay xàmmeewee sa xeet ñooñu ñooñu nga xam ne mosoo leen gis ci biir nit ñi yawmal qiyaam ni ñuy baree noo leen di xàmmee ba yoneen saa sallam ah <laughs> allahu akbar yoneen saa sallam ne ko ne leen est-ce kenn ci yéen bu amoon gëléem yoo xam ne dañoo yor melo bu ñuul jëm ci bu dóomu taale dugg ci ay gëléem yoo xam ne ñoom dañoo weex tàll waaw wala dañoo ñuul kub waaw est-ce di nga leen xam ne ñu ne ko ah kay waaw ñun mu ne leen nag sama xeet tamit noonu la waaw mooy sama xeet noonu la dañuy ñëw ndax ñoom yu daaw na des nañ leen présenter yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba xurran ñu pel waaw dañuy wex tàll pel min asaaril wudu ci jeexitalu seen njàpp yi mooy seen siima seen màndarga waaw moo tax ca mu ne yonent bay saat saam ne siima laysat li ahadin ghayrikum waaw tariduuna alayya ghurran muhajjalin min athari alwudu waaw Allah <laughs> mu ne da di ñëw ci sama mbalkama mam joxoon keroog lamsaar yi keroog xonay na rendez-vous na leen fa tajiduna ba'di athara waaw waaye muñ leen da ngeen jot sama gannaaw yu naqari ñu leen di gënale teg leen fële yéen dañ di ber bàyyi leen te diine ji lépp daanaka yéena waaye dinañ jël bi post yeeg ak jiit yeeg yooyu yéen waa lamsaar ñu bere leen ne waaye muñ leen ba na ngeen di dajeeg man hatta taridu alayya ca xaw sama xawdu ba ba ni ngeen di ñëwee ma leen di nandal ca sama mbalka ma foofu yonent bi alayhi salaam ne leen bu keroogee am na ci sama xeet ñoo xam ne dañuy ñëw waaw waaw ñu leen di dàq malaaka yi di leen dàq waaw di leen dàq Allahu akbar di leen dàq mu ne wala yusaddanna anni ta'ifa bi am na mbooloo moo xam ne keroog dañ ma ni dàq ci yéen sama waa xeet malaaka yi di leen dàq waaw du ñu agsi de fa aqulu ma naan yaa rabb ah borom bi haawulaa yi ñii nii ci man lañ bokk ci man lañ bokk sama xeet lañ ci man lañ bokk nee na fa yujibuuni ñenn ñi sax min asxaabi yi sama saxaaba yi may gis ndax ay naafiq la ñoon gëmuñu woon dara waaw nee na malaaka yi daal di may tontu ak ñoo xam ne ba yoneen saasam di dund ñu ngi woon ci lu baax waaye ba mu génnee àddina dañoo génn àdd dañoo génn diine mooy nee na ñu daal di may tontu benn malaaka ne ma wa hal tadri ma ahdathu ba'dak ne ko est-ce que xam nga ñii li nga xam ne moom lañu fi sos sa gannaaw ñoom ba leer gi nga leen fi bàyyi moo dox moo dox bidaa ñàng xaw la hawla non bidaa bidaa lool moo tax bokku ni li gën a garaaw mooy yow bis ba nga xam ne ca lañ war a tere ni lin yow ci lañ lay dàq quoi leen saa salaam te képp ku ñu dàq ci mbalkam yeneen tibaay saa salaam mooy yow vraiment oh aadana allahu min hada yal nañu borom musal ci lool nee na biñ ma waxee loolu moo la benn wi nee na kon mane fa soxkan soxka sorileen leen sori leen sori leen waaw akbar waaw loolu muy niru kon mooy kene bii xadiis bi lu muy wane kene ah kon naan gi fan lañ naan fan la xawdu bi nekk lii mooy bokkul ak gaa yi mooy ñoom nit ñi bi ñuy ñëw xaw bi yonent bi saa saam avant siraat ah <laughs> gars yi di ñëw ngir naan ñu leen di dàq parce que ñu ñuy dàq moom bu ñu jéggi woon siraat ndax ku jéggi siraat jaar ci yoon kenn du la dàq parce que siraat képp ko ko traversé mooy rëcc na mooy mu moo kooku moom xat aflaxa moom waaw wa nunajji alladhina taqaw wa nadaru adh la borom bi wax ne da leen di bàyyi fii ha gisi yaa ñu daal di fay buuf kon lii di wane ne kon euh, euh, bon kon affaire bi est-ce du avancé rat <laughs> waaw borom bi nee na moom summa nunajji alladhina taqaw parce que sirat moom gaaya bam ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya mu ne amul kenn ci yéen mbindee ci lu dul ne dina jaar siraat bi tiim jahannama waaw kenn mucc ci sauf que nag borom bi ci ci mbaaxam fadlul max am na ñoom dañ fay jaar ba pare bi ñu xam ne sax jaar nañ fi <laughs> waaw waaye képp kenn moo tax ko laan la may man man ñëw naa jën mais man siraat siraat fan la ne woon man yëguma parce yow da ngaa bokk ci ñi yàlla defal xéewal yu mag yi nee na la leer na jaar nga ndax waa in minkum illaa waariduhaa loolu boroom bi moo ko jël engagement mi nga xamante ni ci boppam kaana alaa rabbika hatman maqdiyya nee na bu keroogee summa ginnaaw nu na jille nii na taxaw ñooy muccal ci mu pëdëx ci siraat lu sew loolu ñu teg pong bu sew bopp bi kaw jahannama ñama cay muccal mooy alladina taqaw ñi teet ñi mu tàmbalee na innal muttaqina fi jannatin wa ci suñu laay bi ñi teet seen borom kanta tooñkatu seen mbokk yéefir yi wa nadaru zalimina fiha jisiya ñu bàyyi leen Allah ma bar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim sallim allahumma ij'alna min al-aminin yawma'idh fi dunya wal akhirah yàlla yàlla nag ñu def ci ñi nga xam ne ñoom nga sécuriser ci àddina ak ñi nga xam ne ñoom al-faza'ul akbar du leen saisir waaye hatta yenn yi fii sax non ñoom ci seen borom rek waaw dañoo dale ci seen borom yàlla na nga ñu borom bi tabaraka wa yal na nga ñu dugal ci ñooñee waaw kon lii loolu lay biniru moo am yenn xadiis yoo xam dañuy mel ni mooy bu ñu jéggee siraat ba pare nit ñi nag dañuy naan ci xawdu ba xawdu yonent bi alayhi salaam bi nga xamante ne nii képp ku fa naan tamit lii moo lay dal mooy da lay gën setal wecc boo ca duggee da ngay leer nañ mooy lim nu mag ayoon na Abbas di wax ni naan ñaar la waaw ñaari ndox la ñaar fa yashrabuuna min ihda al aynayni fa yudhibu allahu ma fi qulubihim min ghil thumma yadkhuluuna al ayna al ukhra fa yaghtasiluuna fiha fa tashriqu anwa alwanuhum wa tasfu wujuhuhum wa tajri alayhim nadratu an-na'im allah <laughs> waaw loolu ñu waxoon sànq léegi nag mbir mi mooy waaw affaire bi kon fan la féete waaw parce euh, loolu nag wal ilmu inda mooy mbir mi siraat benn la non kii xawdu bi benn la waaw nga xam ne kopp ya ñoo ëpp biddiw yi waaw xawdu bi kopp yi kaas ya yéen ñi nit ñi ñoo ëpp biddiw yi léegi wax ji mooy en fait xawdu bi à vrai dire walla ilmu inda mooy ne lenn la benn la mooy li Ibn Abbas wa aw aynaani benn la mooy dafa am début avant sirat ba pare continuer ba ginnaaw sirat waaw kay <laughs> moo tax dañuy jaar nii gis ko dugg bu ñu jàllee siraat duggaat ci gënatee set nag li Ibnu Abbaas wax nii am léegi ci kaw noonu mu la ko tudde ñaar ne ñaar yi ñaar la mais à vrai benn la waaw waaw a euh, cheikhu al qutb al maq al maktum al cheikh Ahmad Tijaani mu ngi leeral loolu ci ba Jawaahirul Maani Cheikh euh, Ali euh, Harazim baraada mu ngi doon wax ne laaj nañ ko ko lu bari waaye à chaque fois lii nii li ma résumé nii loolu la leen wax waaw ne leen mbir mi ñaar la benn kese la sauf que dañ koy gis sole moom dañuy njëkk a dajeek moom waaye bu ñu rombee moom lañuy moom lañuy gisaat te jeex beneen beneen wàll wi ku nga gis jàpp ne ñaar la barke ñaan dañ ne xawdu bi benn la mais fan la ci kaw ci avant wala après wala yooyu mu ne xawdu bi benn xawdu kese la ñii naan ñaar la te la Ibn Abbas tudde ay naani ñaari bëti ndox mooy xawdu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ki laan jaam yi di naan ngir dugg àjjana <laughs> mooy mooy barsax bu mag gi diggante yàlla ak jaam yi képp ku ci naan du dugg àjjana parce que loo doo set te àjjana kenn du fa tugg ak yi nga xam ne mooy ñëkk-ñëkk yi xil du fa am waaw no <laughs> rasulullah war ki yàlla laa wax alayhi afdalu salaati wassalaam waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu <laughs> mooy wanazana borom bi mi koy defe maa fi suduri min ghill mooy ci ndox yooye ibn abbas di wax tamay xawdu rasulillah alayhi afdalu salaam bi am ñaari manifestation feeñ waaye ci kanam ak ci gannaaw waaw bu ko defee ci kanam boo taanee loolu lépp dañ seen diggante waaye boo demee ca benneen wàll bu buñ ci suuboo dañuy set wecc mu ngi noonu wallahu taala a'lamu bis-sawaab wa a anna ash-shaykh ahmad at-tijani radiyallahu taala anhu wa arda léegi kon euh, mu ne kon wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin moo tax loolu doon ndox boobu ñuy Ali ibn Abi Talib bi da doon wax ne <laughs> waaw waaw ni lii de am na am naa njort bu baax waaw kene mu nekk que ku mel ni man ñoom Talha ñoom Zubayr ñi nga xam ne ñoom ñoo keroog maarakatul Jamal bi ñu faatee Seydina Usmaan fitna yi tàmbale alayhi ridwaanu rahimu waaw ñoom Talha ñoom Seydina Zubayr jaayanteeg moom comme xalifa après génn dem Makka ñu daje faat ñoom sayyidatu Aisha ñu daal di ne ñi faat Seydina Ousmane suñu xalifa bi foog ñu faat leen léegi yàgg nañ ko fi wax Seydina Ali ne leen ñun d'accord nañu ne dañu leen di faat kay yàlla wax loolu loolu alxuraan la waaye ki ñëw kay fekk suñu ñu ñëw fekk suñu xalifa ñun ñun ñu nekk seen ñu fekk ñu Medina ndax Seydina Ali ane ane boobu aji dekkul woon dafa dafa aji ajiwul woon waaw ñu ñëw fekk fi suñu xalifa faat ko ci suñu biir mënaluñ leen dara ñooñu nan lañ leen di jàppe jóge ay Irak ñuy jóge Sham ñii jóge dénal maanaam Sham non Irak Égypte fu nekk surtout Irak ñooñu nan lañ leen mën a jàppe léegi alors que ñu ngi ci période de crise la xilaafa gi di di traversé ni alhamdulillah ba loolu indi woon maarakatul jamal fële ca Irak alhamdulillah fañ faate Seyna Talha Seyna Zubayr radiyallahu anhuma nga am ne bi leen Seyna Ali gisee wax ak ñoom ñu nekkoon baax na di dellu ñi bokk ci ñoom daal di leen faat waaw waaw non dañu ñu ba fii bëgg bàyyiwaat xare bi ñi ay traître am fay sax woon wax yooyu rek nga xam ne nit ñi nga xam ne yow da ngay nekk ci mbir moo xam ne yàllaa la tax a mais nga dem ba ci biir retrouver ne dañoo juumoon nga ne gars yi on on se démobilise nañ bàyyi liñ nekkoon. gars yi ne noonon non seex yi gëmatuñ dara non nangam ñi ay koloboo lañ voilà boo demee daa dem mu dig leen ay poste façon wax yu mel noonu bi ñuy dem ñu daal di leen assassiné ku nekk ci ñoom Seydina Talha Seydina Zubayr radiyallahu anhuma mu ne nag man am naa njort man Ali ibn Abi Talib que mooy loolu doxoon suñu diggante borom bi defal ñu lool waaye ñooñu ixwaan lañ masa doon waaw loolu nag du ñàkk muy am ba ci awliya yi gën mag seen diggante léeg-léeg yu mel nii yu mel nii am waaw borom bi nag yooyu ak yi ko gën a suufe fu ci ñeneen ñi suñu classe gi yal nañu borom bi boole ci ña cay naan ah, yi dox suñu diggante bu ñu naanee ci ndoxum mbalkaam yonent bi alayhi salaam boobu dañuy set wecc waaw mu ne laa yamassuhum fiha nasab du leen fa laal nag te biir ajjana ja coono waaw nasabun ak toqi ak coono waaw wama hum minha bi mukhrajin am na loo xam ne borom bi da leen ci assi li tax mu ne aminin udxuluha ñu ne ko dugg leen ko yéen bi salaamin ci jàmm aminin yéen sécurité mooy lépp lu ñu xamee ci naataangeeg àddina gi nga am la la ciy ba tax di relativiser neexation ba loolu amul àjjana parce que àjjana fii àddina xam nga lu mu neex neex neex fii mu ne boo nekkee milliardaire sax bari alal kii jël vacances waaw ahaji Musa <laughs> waaw daal nga daal di dem fii mu ne dem dem dem gis nga lii neex xam nga neex day neex mais surtout nag boo jëlee lépp pa waay yow mooy amul ay demi pension yooyu yow am nga mooy lépp nga jël lépp lañ la fay indi waaw foo bëgg dem sax ni dem uh, ay ay ay ay ay arafatin dem foofu noonu gaa yi oto lañ lay tegal te kenn du la tegal oto yi oto yi nga xam ne mooy dañ naan bon uh, uh, ay car la pour pour mboolem suñu clients yi non yow moom ñu tegal la limousine <laughs> moo lay yóbbu fa nga bëgg yépp gis nga lool xam nga li muy neex neex neex boo ñëwee nag ba dernier jour ba nga naan é suba de laa war a quitté nag dina am benn affaire boo xamante ni nii dina la xaw a dugg ko wax waaw naka noonu ala sakiniha madinatul munawwara naka noonu nga nekk ci hôtel yu baax yi tiim ah al qubbatul xadra waaw nga xam ne jege ngay séen xabrub yonent bi alayhi salaatu salaam bi koor jumaay lu mu neex neex neex buñ la nee su boo xalaatee ne suba laay ñibbi di nga am benn sa pincement du cœur bu lay daw waaw borom bi nag waa àjjana wa hum minha bi muxrajin loolu amul waaye même hôtel yi ma wax léegi nu mu neex neex wala nga dem ci hôtelu àddina bi fu la jëme kii ngir dem ba ne euh, lii lieu paradisiaque hôtel compris waaw piscine nangam lépp tout compris safari bi lépp dañ la koy defal yow da ngay toog rek oto bii lay kii ñu dugal la ci safari bi ngay wër animaux sauvages yi bu la neexee sax ñu jox la benn mété na la yaay tiire tey yaay yaay yaay def la chasse lu mu neex neex neex neex léeg-léeg di nga sonn quoi di nga doxa doxa dox ba sonn wala toog a toog a toog ba sonn borom dina àjj na lool am laa amu fa laa yamassuhum fiha nasab coono du fa am moo taxoon mu ne woon yonent saa salaam hadihi Xadiija Seydina Jibril borom bi yónni ko ne ko Xadiija ngee di ñëw mu ngi yor benn ndab boo xam ne ci ndox wala ci ñam bu ñëwee daal di koy eh, eh, jottali nuyul boromam ak man Jibril da nga nekk te nga bégal ko ci àjjana joo xamante ne lépp dafa weex tal lépp di or amul coono amul tokki amul coono foofule allah ndax àjjana yooye laa yamassuhum fiha nasab neex ci addina bi da ngay jekki sax monsieur non c'est que nag bon c'est non neex na vacances yi neex na mais nag bon di toog rek ñu lay defal lépp da ngay dem ba routine boobu doo too ko am surtout bu dee ko tàmm liggéey la. ngal liggéey ba sonn après bon des mois de travail bien bien chargé je, mérite vraiment de prendre quelques jours de repos de France voilà euh, je vais à Seychelles voilà dans un lieu paradisiaque ou je vais à Namibie ou je vais euh, euh, euh, euh, euh à Malaisie ou foo neex waaw wala Vietnam da nga naan mii fii moom ajjana la wala yéen mais gis nga lu mu neex neex di nga jekki ne bon bon toog nag lépp ñu la koy defal quand lii awma ma woon miinu ma lii ko da ngay dem ba toqi ci lool loolu nag amul ajjana <laughs> waaw loolu amul ajjana la fiha nasab wala te waaye wama hum minha bi mukhrajin kenn du leen ne ah <laughs> sottee wala ñu lay woo téléphone yi téléphone bi nekk ci sa hôtel cling ling ling ling ay bon oui monsieur waaw mu dee ñoo xam ne France lañu quoi euh, on vous rappelle que devez sortir à onze heures là c'est bientôt l'heure euh, voilà c'est si vous pouvez euh, vraiment faire vos affaires <laughs> di la teg ay pression loolu amul àjjana de <laughs> wamaa hum kenn du leen nekkuñ hum minha bi muxrajin kenn du leen expulsé kenn du leen fa génne allah kon gis nga yàlla li mu dig jullit ñi mu ngi leeral la li mu ngi muttaqina yi mu'minuna yi ay jannaat yoo xam ne uyun ya mu wax ci si suurat sayyidina muhammad sayyidina qit suuratul qitaal waaw nga xamante ni ñoom dañuy nekk ci eh, eh, eh, ndox yoo yële nga xamante ni moom la wax waaw ci ay ndox yoo xam ne gayri asin ah yooyu samay yooyu amu fa yooyu moo fa amut ajjana mooy eh, yoo xam ne calcaire bi wax nañ ko keroog waaw masalul jannati allati wa'ida al fiha anhaarun min maa'in ghayri aasinin wa anhaarun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anhaarun min khamrin ladhatin lish-shaaribiin wa anhaarun min asalin musaffaa Allah mu ne masalul jannati tudde ko nag comme ni mu wax fi innal muttaqiina fi jannatin wa uyun misaalam ajjanaay allati bi nga xam ne wa'ida moom la ñu dëg préparé ko al ñi ma teetoon man borom bi tabaraka wa taala wa radiyallahu fiiha am nañ fa anhaarun ay dex min ma'in ghayri asin ndox moo xam ne ci gaayatu sell laa wax njomboxtalu sell kenn du ko naan lay ëndil lu toll ni tarfatal ayni lu toll ni fi euh, euh, euh, atome wala wala kii misqaala zarra ci wàllu problème calcaire baag nangam yaag yooyu dara amu ci amul ay ver de ay wala njaan fii déedéet amul dara lu koy nëxal benn wa anhaarun am na fa ay dex min labanin lam yataghayyar ta'am soow boo xam ne du soow moom dañ koo foroxala foroxala foroxala foroxal ba léeg-léeg dina neex ci làmmiñ mais mën na laa jural yenn surtout bu ndax bi bëree bon yooyu yëpp abu ci alhamdulillah ak forox du ko dugg de nga koy mos di xaw a gaññ déedéet beneen wa anhaarun min xamrin beneen bi muy ay dex yoo xamante ne ci xam xamru sàngara waaye boo ko bi ngeen xam de tur rek yëpp tur kese lañ bokk ji ñu xam si lazzatin yoo xam ne yu neex la li shaaribiin ngar ña koy neen ja'alana allahu minhum amin ña koy naan ñeenteel wa anhaarun ak ay yeneen dex min asalin musaffa lem mu sell dama sell sell raayatu sell laa wax loolu nag la ne ñii moom la ñuy am